A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina ammaa bacd. Fayaquulu Allaahu tabaaraka wa tacaala fi suuratil jaathiya ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walillahi mulku samaawaati wal ard wa yawma taquumu saa'atu yawma'idin yaxsaru al-mubtiluun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ba léegi ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom benn ginnaaw bi muy wax ne boroom bi dina leen dekkil daal moo ci leen dundal fii ci kaw suuf ginnaaw gi mu faat leen ginnaaw gi dina leen dajale yawmal qiyaamati loolu nag amul benn sikki sàkk waaye lépp ci nit ñi xamuñu dara muy continuer mu ne walillaahi te boroom bi dong képp kott la ñeel mulku samaawaati moomeeluk asamaan yi wal ardi ak suuf wa yawma taqumu saa mu ne bés bi nga xamante ne nii nag ci la saa di taxawee di bés pénc yawma idin tey bu keroogee yaxsarul mubtiluun ci lay perte nag ñi nga xamante ne nii mooy al mubtiluuna ñi nga xam ne ñoo doon neenal ne bés boobu amul nga xam ne loo leen wax ñu ne waa lii amul topp leen fële bu leen ñu fontoo may leen ñu suñu aafi yi ñu daal di dund bu leen toog ci suñu xef yi daal di taxaw ci suñu buntu xel yi watara suñu boroom nag ne gis nga bu keroogee tara wataraate di nga gis kulla ummatin xeet wu ne jaasiyatan mu ngi bóof fii nag la suuratu saar bi fii la tur bi jóge muy aljaasiya muy watara kulla kulla ummatin mu ne te keroogee di ngay gis xeet wu ne jaasiyatan ñu daal di daldi daal di sukk seen wóom yi sukk kenn du taxawaalu mooy ne da ngay gis ñépp nangu ne fii allahu mooy alwaahidul qahhaar mi nga xam ne mooy kenn ki nga xam ne càppaa colli gi nga xam ne moo noot ñépp mu ne kon keroog bi nga gis kullo ba xeet wu ne daal di buuf sukk seen woom seen bëti woom yi de kullu ummatin bu boobaa na xeet wu ne tuddaa des na ko woo ilaa kitaabiha ca téere ba nga xamante ne ni moom lañ yónni woon yonent bañ ko yónni woon alayhi salaatu wassalaam yahuudi ñu woo waleen ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon waa tawraat ci lañ leen di woo ci téere boobu ngir comparer xool saytu xool màndaxe est ñoom li ñu seen téere jëf yi ñu fi indi ak li nga xamante ni moom moo newoon ci téere bii di tawraat te ñu waroon ko doxe est-ce que dëppoo na yow waaye yahud yi ba léegi ci ñi nga xam ne ñoom ñu joxoon injiil ñoom it loolu alquran yi ñi ñu ko joxoon muy ñun xeetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam dinañ leen woo ñoom it ilaa kitaabiha ca seenu téere mooy nan ngeen nekke woon ci kaw suuf est-ce que dëppoo woon nag li nga xam ne moo nekk ci téere bii di alquran waaye wa ko ko waaye it kullu xeet wu ne tudaa dees na ko woo ilaa kitaabiha ne ko aywa jëlal xeet wu ne ku nekk tamit beneen tekki ku nekk sa téere jëf yow yaa koy liir yow lañ koy jox kenn du ñëw ñu lay jox téere jëfu keneen kon nag mbir yooyu la la de mu ne kon bu boobaa al ma ñu naan leen tay de tuj saw na ci lañ leen di fay maa la nga xam ne nekkoon ngeen ca àddina taamaluuna di ko jëf mu ne hada kanta lii nag kitaabuna suñu téere la de muy alquran ji yantiqu aleykum bil haqq mooy wax ci seeni mbir yéen di ne seede ci seen kaw ak ñi nga xamante ne doxawuñu woon dëgg bil haqq waaye ci dëgg mooy ne alquran mooy li nga mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom waxoon ko mooy fàttali la pour yéen ak sa ñoñ yi yebur yow ak sa ñoñ yi te di des nañ leen ko laaj kon nag téere bii nga xam ne mooy alquran waaye ku nekk rek mooy téere ba ñu la yónni woon mooy ñëw di wax ci li nga xamante ne ci ñoom bi bil xaq ci dëgg waaye hada kitaabuna lii mooy suñu téere bi nga xamante ne mooy lawhul mahfuz bi nga xamante ne nii mooy ne moom lay wax ne inna kunna ñun de borom bi nekkoon nañ nastansikhu di recopier di bind di jële di toxal lawxul mahfuz la nga xam ne moom partie ba nga xamante ne lu ñu fa bind du deñ ndax lawxul mahfuz dafa am ay parties yu bari am na yoo xamante ne nii moom la fa nekk mën naa changer moo tax ñu naan la boo saraxee l'islam ñu naan la boo saraxee loolu léeg loolu mën na laa may mën na gudd fan mooy day yokku fan ak day lool loolu mooy daa fekk bind fañ ko bind bokku ak fa nga xam ne ci lawxul mahfuz muy ummul kitaab waaw yamhu Allahu ma yasha wa wa yuthbit wa indahu ummul kitab comme ni nga xamante ni nañ ko gis ci yu kaw yi insha allahu taala ñu borom nag ne ñun ñoo doon nasax di toxal li nga xam ne mooy li ngeen doon jëf mooy la ma bindoon ci parti ci wàllu lawxul mahfuz muy table garde boo bële nga xamante ne lañ fa bind du deñ loolu lañ lañ lañ doon copier te loolu mooy ci kaw suuf manu ngeen woon a def lu wuteeg loolu waaye it inna kunna nekkoon nañu nastansiru di toxal maa kuntum la ngeen newoon ca kaw suuf sama malaaka ya du waxoon na ne kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun waxoon na ne boole naa leen ak ay bindkat yoo xam ne yu tedd lañ te xam nañ li ngeen di jëfe waaye waxoon na ma illaa ladayhi raqibun atid du gisoon nañ ko ci suuratu qaaf nit ki du yàbbi dara ci benn kaddu lu dul ne dinañ ko bind ki nga xam ne mooy raqiibun ak atiid kon nag mbir yaa ngoonga de mu ne fa amma alladina amanu kantaa ñi nga xamante ne nag ñoo gëm yàlla to amilu saalihaat yi tey jëf loo jëf daroon jëf-jëf yu rafet fii ci àddina fayudxiluhum rabbuhum fii ci rahmati bu keroogee de borom bi tabaraka wa taala dina leen mooy ba xeet yu nekk nekk ñépp jaaxle ñu leen di woo ci seeni téere kantaa ñi gëm te jëf yudxiluhum xel séef dina leen dugal seen borom de rabbuhum seen borom fii rahmatihi ci kërëb gi yërmandeem nga di aljana dugal leen ci yërmandeem daalika mu ne loole huwa moom de al fawzul mubin mooy gañaay lu leer li mu ne wa amma alladina kafaru ndaal ñi nga xamante ne nii nag ñoo weddi woon afalam takun ayaati tutla aleykum ñoom malaaka yi bu keroogee dañ leen di wax naan leen afalam takun boroom bi di leen wax yónni malaaka yi naan leen wax leen ci sama turman taala laajal ma leen nee leen afanam takun ndax nekkuloon aayaat yi sama laaya yi tut ñu leen koy jàngal aleykum ci seen kaw fas istakbartum ngeen rëy rëylu woon ne woon du ngeen ci doxe dara mu ngeen ko wa kuntum ngeen nekkoon ca àddina xawma nay nit ñoo xam ne mujrimiina da ngeen a jomb woon a jaamu seen borom wa idaa qiila mu ne nag bu keroog buñ ba ñu waxee nag ne qiila inna waadallaahi xaq te ba ngeen newee ci kaw suuf buñ leen masoon a wax ne leen wa idaa qiila bees leen masoon a wax inna waadallaahi gis nga digle dige bi yàlla bi mu digee kene bés pénc dina ñëw dëgg la wax saatu de gis nga saa muy bés penc laa ray ba fiiha amul ak sikki sàkk bu leen ci sikki sàkk qultum lan ngeen doon wax ci àddina da ngeen doon wax ne ma nadrima saa waaye xamuñ luy saa waay topp leen feewaay yi ñun yooyu quoi bu leen ñu yàqal in nadunnu ñun daal njortu ñu amul lu dul illaa zannan dañuy njortu daal ñun daal njortu lañ ci am te loolu sax jàppuñ ne am na wama nahnu te ñun daal nekkul bi mustayqiniina ñun daal amuñu benn kóolute que di yéen ñii ngeen wax nii naan saa dina am waaye yow ñun gëmuñu loolu lii mooy ñi ci tane woon ci ñoom de ñeneen ñi moom dañ fa nekk woon sax doon wax ay langage diplomatique dañ la doon wax waxu dañ doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah ni nga wax demewul nii lool amul wallah wallah wal iyaadu billah ci ñoom loolu lañ doon wax naan amuñu ci ci gën a bon rafet lañ doon wax tamit di wa ma nahnu bi amuñu génn kóolute daal yaakaar que ne loolu dina am suñu boroom ne wa badaa lahum sayyi'aatu maa amilu bi ko roogee nag mu feeñ nag leer ci ñoom sayyi'aatu lu ñaaw maa amilu la doon jëf wa bi bihim mu daal di yey ci ñoom maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ bihi na lañ doon saboote nag gis na dëgg la nag mu war a dal seen kaw wa qiila al-yawma ñu ne leen ah nag nan saakum dees nañ leen bàyyi fii fàtte jëflante yeen bàyyi leen fii ci biir safara kamaa comme ni nga xamante ne ni nasiitum ngeen bàyyi woon daal di fàtte fàttewuloo liqaa yawmikum hada seen dëj seen dëb la seen seen daje bés bii rëy du dangeen seen rendez-vous bii du dangeen ko doon fàtte fàttelu borom bi jëflanteeg ñoom ku mel kuy fàtte fàttelu waaye borom bi du leen fàtte mukk mooy dafa jëflanteeg moom ñoom lañuy doon nañu jàppe woon ndax aljazaa'u min jinsil amal mooy ne nit ki liñ koy fay mooy rek la mu so la co askanoo ak lam doon def mu ne kon hada lii wa ma wa mu ne kon liqaa comme ni ngeen fàtte woon bi fàtte seen fàtte fàtte lu seen bés bii liqaa yawmikum hada seen rendez-vous bi ngeen amoon ak seen borom tey wa ma waakum te seen dëkkuwaay seen dëkkuwaay nag annaaru mooy safara tey wa ma lakum min naasirin te amu ngeen kenn ku leen di dimbali tey de mu ne daalikum bi annakum ittaxadtum boo gisee nag tey ngeen war a dugg safara nii mooy ndax ndax yéen ittaxadtum a jàppe def ko mbóosóor dàpp ko daal am fo di ci fo waxarratkum alxayaatu dunya noon ngeen ne woon ca àddina waxarratkum mu daal di leen wor alxayaatu dunya dundu ju jege jii da doyadi fal ma tey nag laa yuxrajuuna minha suñu borom ne kenn du leen génn ci safara si bu ñu fi duggee de wala hum yustatabuuna te kenn du leen wax ne leen dem leen defi loo xam ne di ngeen ci amee sama ngërëm mukk lool jeex na mooy lool tëj na de manuñoo delluwaat di def jaamu yàlla di dem ci wubaat ut ay ngànt lool fini c'est fini lool ci àddina la mënoon a am falillahi alhamdu kon nag suñu boroom di tëj saar bi ne falillahi alhamdu ay waay boroom bi tabaraka wa taala dong la ñeel alhamdu cant rabbis samawati boroom asamaan yi wa rabbil ardi ak boroom suuf yi rabbil alamin boo xamul kooku mooy boroom bindeef yi walahul kibriyaa'u fis samawati wal ard te moom li nga xam ne mooy ak mag li nga xamante ne nii mooy ak rëy